fayaqulu al'imaamu alxaafidu abu zakariya yaxya ibnu sharafin an-nawawiyu ad-dimashqiyu ash-shaafi'iyu rahimahu llahu ta'aala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fi lbab alsamini walsamanin ba'da almiya wa an buraydata radiya allahu taala anhu annahu qaala qaala rasulu allahi salla allahu alayhi wasallam man taraka salata alasri habita amaluhu rawaahu al-Buxaari rahimahullahu ta'aala kon al-imaamu al-xaafidu an-Nawawiyu rahimahullahu ta'aala euh, mu ñëw di ñu indil xadis bu mujj ci bunt bi ñu nekk chapitre bi ñu nekk muy chapitre 188 di wax ci ngëneelu ñaari julli yi nga xam ne ñooy salaatu subh wa salaatu al di wax ci ngëneelu julli suba waaye julli tàkkusaan ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal gisoon nañ xadis avant dernier bi muy xadis mille cinquante et un junni ak juróom fukk ak benn mu ne woon wa an jarir ibn abdillah albajaliyi radiyallahu anhu annahu qaal kunna inda annabiyi sallallahu alayhi wa sallama fa nadara ila alqamari laylata albadr bani mu jeexe walillahi alhamdu walminna tey comme niñ koy xoon ñu war a jël xadis bu mujj muy xadis bii di mille cinquante deux ci bunt bi ci garab gi ñu nekk ci toolu nit ñi sell ñi radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa ma'waahum wa maskanahum amiin kon mu ne wa an Burayda waaw mu ne mu ngi jëlee saxaaba bi nga xam ne mooy Burayda di Burayda ibn al-Husayb radiyallahu ta'ala anhu al-Aslami mu ne radiyallahu anhu annahu qaala nee na qaala rasulullah mu ne dawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam nee na man taraka képp ku bàyyi salaatal asri julli tàkkusaan xabita amaluhu ay jëfam yëpp yàqu na màbb na waaw rawahu mu ne soloona xadis bi al Buxaari do al imam abu isa no <laughs> abu abdillah <laughs> Muhammad ibn Ismaïl ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizba wala ibn Bardizba al-Ju'fi al-Bukhari amirul mu'minin nekkoon jiitu way ngëm yàlla yi ci wàllu hadith waaw moom mooy ka'batu ulama al-hadith moo doon al imaam al-hafiz al-Bukhari waaw moom moom <laughs> radiyallahu ta'ala anhu wa arda waaw <laughs> léegi hadis bi kon moom la imam mujjee léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que al imaamul Buxaari kese ko solo ñu la déedéet sëriñam di al imaamu al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullah alayhi jiitu woon na mu solo ko waaye na ko noonu mbokku taalibeem ñaari mbokki taalibeem daal imaam an-Nasaa'i ak al imaam ibnu Maaja pas imaam Ahmad mooy seen sëriñ ñoom de non mooy yeneen sëriñ ñu bokk <laughs> ah comme Yaqub ibnu Ibrahim ad-Dawraqi Ah ñoom ñi nga xamante ne nii tuddoon nañ leen ñoom Muhammad ibn Bashar ak ñoom Muhammad ibn al-Musanna ñooñu ñoom ñoo ko bokk seeni sëriñ lañ moo tax ñu bokk taali mais tekkul ne imaamu Ahmad moo doon sëriñu imaam an-Nasaa'i imaam Ibn Maaja ñoo ñoom jotewuñu ko kon al imaamul Buxaari rahimahullahu ta'ala moom de ko indi ci ñaari bërëb ci Sahih bi fi mu ko njëkkee ni kitaabu mawaaqiiti salaa baabu man taraka al-asr voilà après mu ndiwaat ko kitaabu mawaaqiiti salaa ci téere boobu baabu tabkiiri bi salaati fii yawmin ghaym rahmatullahi alayhi al-imaam al-haafiz al-Buxaari mu ne haddatha bu ñëwee ci bu njëkk wax sànq kitaabu mawaaqiiti salaa baabu man taraka al-asr mu ne haddathanaa Muslim ibn Ibrahim mu ne ki ñu nettali mooy Muslim ibn Ibrahim di Muslim ibn Ibrahim al-Asadi al-Azdi al Farahidi noonu la gënoon a siiwee Abu Amr al-Basri rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Hisham mu nekk ñu nettali mooy Hisham di Hisham ibn Abi Abdillah Sumbur ad-Dastuwaa'i Abu Bakr al-Basri rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Yahya ibn Abi Kathir mu nekk ñu nettali mooy Yahya ibn Abi Kathir di Yahya ibn Abi Kathir Salih ibn al-Mutawakkil abu nasr ñi ne abu kathir ñi ne abu ayyub at-ta'i mawlahum al-basri al-yamami rahmatullah alayhi an abi qilabata moo ko jëlee ci abi qilaba di abdallah ibn zayd ibn amr al-jarmi al-azdi al-basri loo gis càllale ñan la <laughs> muslim ah, ibn ibrahim al-farahidi basri ah kanta hisham ad-dastawa'i ibn abi abdillah sumbur moom it basri ki nga xam ne Yahya ibn Abi Kathir Basri rahmatullah alayhi Abu Qilaba Basri rahmatullah loolu du càllale waa Basra an Abil Malih mu jële ci Abul Malih Abul Malih moom it Basri moom Kufi la woon waaye ginnaaw gi mu nekk Basri muy Abul Malih ibn Usama baayam nag saxaaba la woon mais moom du saxaaba al-Hudhali rahmatullah alayhi am ñu ne Amir tuddoon am ñu ne non Zayd ibn Usama Usama boobu mooy saxaaba mooy baayam radiyallahu anhu ibnu Umayr am ñu ne noonon ibnu Usaama ibnu Amir ay wuute la ñii ne Usaama ibnu Umayr ay wuute la ci turam euh, moom ki nga xamante ne mooy Abul Malih moom daal la siiw woon dakkantalam di Abul Malih al-Kufi thumma al-Basri rahmatullahi ala al-jami' kon lii lépp càllale waa Basra la voilà <laughs> ah, waaw ahlul Iraqi seen càllale ngoog xaas sax waa Basra rahmatullah alayhi qaala mu ne kunna ma'a Burayda Abul Malih rahimahullah mu ne dañoo masoon nekk ak Burayda ah muy Burayda ibn al-Husayb ibn Abdillah ibn al-Harith ibn al-A'raj ibn Sa'd ibn Razah ibn Adi ibn Sahm ibn Mazin ibn al-Harith ibn Salaman ibn Aslam voilà mu ngi noonu moo al aslamiyu moom it al basri basara la mujjoon nekk radiyallahu taala anhu ñi ne abu abdillah ñi ne abu sahl ñi ne abu sasaan ñi ne abul husayb euh, nekkoon na Medina comme sahaaba yi <laughs> radiyallahu anhum après mu dem Kufa après mu dem basara après mu dem Marwa nga gis moom da doon ngiijaan lu bari wolof nee na ku dul ngiijaan doo xam fa dëkk neexee <laughs> Buraydatun al husayb al aslamiyu saxaaba bu siiw bokk ci ñi nga xam ne ñoo tuub keroog yeneen sa alayhi salaam di dugg si Medina al munawwara ci gàddaay bi alayhi salaatu wassalaam nettaleem siiw na moom Seydina wa Mawlana Burayda ibn al-Husayb al-Aslami moom nga gis yeneen saa salaam di gàddaay ci lu tuub eh? <laughs> waaw dajeek moom hmm? kon loolu lu am solo la euh, euh, mu ngi noonu wallahu taala euh, alam hmm? kon moom mu ne kon Abu Burayda mu ne kunna Abul Malih mu ne dañoo masoon a nekk la ak Burayda àndoon ak moom ci benn fii ghazwatin cib xare fii yawmin zi ghaym bis boo xam ne bis bi daa ni daa niir dafa niir dafa ñiis waaw nga xam ne niage bi la nii nuage yi dafa dafa xiin waaw mbir mi daal leerul dara waaw dafa niis du ñu gis jant bi léegi nag bi mu demee noonu Seydina Burayda ñenoo fa qaala mu ne hey xare lañ nekk de toolu xare ci xare lañ den dem wala ca lañ newoon mu ne hey bakkiru bi salaati bi salaati lasrian gaaw leen nañ leen gaaw julli julli tàkkusaan waaw nañ ko gaaw julli de fa inna nabiyya ndax yonent bi kat sallallahu alayhi wa sallam yàlla yàlla julli ci moom te sëlmal ah mu ne yii ndax yonent bi alayhi salaatu salaam nee na man képp koo xam ne taraka bàyyi na salaatal asri julli takkusaan faqad habita amalu kooku na ko leer na bépp jëfam màbb na yàqu na voilà <laughs> allahu akbar la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim waaw kon lii la Burayda radiyallahu anhu nii la ko soloowe Allahu akbar ci imam Ahmad man taraka salata al asr muta'ammidan ahbata Allahu amalahu waaw mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam foofu ci riwaay imam Ahmad ibnu Muhammad ci yenn ndax yu bari lu ko indi man taraka salata al asr képp ku bàyyi julli takkusaan muta'ammidan tay ko ahbata Allahu amalahu amalahu borom bi dina mabba waaw lépp loo xam ne moom lu mësoon a jëf dina ko màbb moom borom bi tabaraka wa taala allah allah allah rëy na léegi nag euh, ginnaaw lii ginnaaw lii euh, mu des mooy ana lëkkaale bi nga xam ne moom la xadiis bii am ak suñu bunt bii nga xam ne moom la ñu nekk ana lëkkaale bi waaw ana lëkkaale bi nga xam ne mooy wax ak bunt bii di wax ci ngëneelu julli fajar ak tàkkusaan waxoon naa la bi ñuy tëj ci jotaay bi ñu génn ne la ñaari julli yooyu ci juróomu julli yi ginnaaw bi imaam indee bunt bi ko jiitu baabu fadlu salawaat bunt bi wax ci ngëneelu julli yooyu waxoon nañ juróomi julli la mu seppee génn ci juróomi julli yooyu ñaar yi cépp doole muy julli fajar muy julli suba ak julli tàkkusaan léegi nag ñu ne la woon xadiis bi muy mujj nag mooy ñaar yooyu waaye ñaar yooyu ban moo ci ëpp doole ah <laughs> mu indil la xadiis bi te waxoon nañ la ba ñuy tëj mais am na xadiis boo xam ne bu ko indi woon keroog ca xaswatu xandaq al ahzab ba yonent bi alayhi salaatu wassalaam di wax waaw shaghaluna an as-salati al-wusta salati al-asr mala allahu quluubahum wa qubu sudurahum naara waaw mu nekk saxiix Seydina Anas nee na keroog Omar dafa ñëw tudd nañ ko fan yee di ŋaññi yéeféeru Quraysh yi nga xam ne ñoo fi ñëw seen gàngoor seen coalition ñoo fi ñëw seen coalition waaw ñoom ak ci waa Ghatafan ak yahuud yi nga xam ne bañ diine leen ñoro ak arab yi nga xam ne tamit dañoo bañoon l'islam ñu def seen coalition waaw ci ghazwatul xandaq aw al ahzab radiyallahu ta'ala an sahabati rasulillah alayhi afdalu salati wassalam voilà léegi tax ba takkusaan bi weesu te julliwuñ ko ndax li ñu newoon ci jamonoy musaayafa gi xam nga xam dax bi mu ngi woon seen diggante mais daa am jamono yoo xam ne ay laasante ay xeej la woon ak i flèche waaw kun yéeféer yi di jéem a jullit ñi ba tax loolu taxoon ba julli ñu ñu nekk ci jaamu yàlla jooju di jihaat ba mu fàtteloo leen beneen jaamu yàlla bu mag muy julli tàkkusaan yonent bi alayhi salaam daal mbir mi metti ko mu ne shaghaluuna an salaati al-wusta salaati al-asr mu ne gaa yii de préoccupé wu na préoccupé nañ ñu soxlaal nañ ñu ci julli ji nga xam ne mooy julli ju diggu doomu ji di julli asr di julli tàkkusaan waaw lool waxoon naa la yonent bay saa saa moo tekki li yonent li suñu borom wax ku la ca laaya ba hafizu anis salawati wasalaatil wusta wa qumu lillahi qanitin waaw wattu leen julli yëpp muy juróomi julli waaw laa yatlubannakumullah leen borom bi sàkku mukk ci zimmaam yi subhu la wax mais yeneen yëpp fajar ci euh, hadith bi ñu jóge woon waaye ak yëpp fexe li yow jaam bi li la borom bi gàll nga xam ne sopp ko moo tax mu teg la ko ne la juróomi yoon par bés dee ma ko ci defal mayu la ci benn ngànt hatta booy boo feebaree sax mu ne la jullit salli qaa'ima yonent waaye saa saa wax Seydina Imran ibn al-Husayn radiyallahu anhuma ba mu amee jàngoroy Kajoor di Baasuur di hémorroïde waaw hatta lool neew ko garaawul man ngaa bañ julli ba wér ah c'est pas grave ah. do mu ne ko salli qaa'ima jullil nga taxaw fa in lam tastati' boo manul julli taxaw fa qaa'ida na nga dëju di julli mooy na toog di julli na jekki di julli fa in lam tastati' bu dee manoo ko ah fa ala janb na nga wéeru di julli waaw allahu akbar waaw wa in xiftum wa suñu war wax ca laay bale wa in xiftum fa rijalan aw rukbana bu ngeen nee sax ci toolu xare julli jot na julli ah amul bo non fii ñu ngi dóorante ay bomb di fent di dóor ay flèche ay jaas yi di kii tiim ñoom bi Abu Jahl yi dañuy ñuy dóor moo wax façon Abu Jahl yi nii ñoom yëpp yéefér yéeg yooyu yo suñu boroom ne même ci lool dangay ngay julli nooy jullee amul nag ah il faut may rukkoo ak sujjóot suñu boroom wax nañu nan la ñuy jullee salaatul xawf mais loolu bu mënu la nekk salaatul xawf yi di jiitee imaam bi di jiite ñeen ñi am lu mu leen jiite ñeneen ñi àggale ñeneen ñi ñëwaat yooyu mooy ak façon yi ci am ci sunna yoneen saa saam def ko keroog taxus faan ak yooyu loolu bu bu manu la nekk nga xam ne fii bi dafay dajale ñuy julli manu la nekk te foog ñu julli ndax waxtu yi kenn mu génn bu boobaa da di dóor ay jaas yi di nekk ci avion yi di bombarder wala ci saar yi wala ci këpp to kii yi lu mu tudd pick yi di dóor ay ay ay missile wala nga tiim noon bi waaw tuy tuy pistolet waaw wala ay mete wala ay fetal wala ay bunduqiya waaw ngay laqatu ci ay garab yu nekk ci champ de bataille bi di julli waaw allahu akbar ngay waaw ba pare naan tul di dóor tul waaw allahu akbar ci biir julli ñu nga ne gis noon bi jàll nga ne ko tul waaw te yaa ngi julli waaw noonu la wa in xiftum fa rijalan aw rukbana yàlla ko waxa ah. <laughs> bu ngeen ñëwee nag ma nekk période boo xam ne moom nekkati fi di di am ku leen di jiiti ci toolu xare bi moo xam ngeen xaaj armée bi ñaar wala ñett ngir am ku leen di imaam bi di leen jiite wala kenn manoon na ne ma ne ku nekk jullil na nga man <laughs> waaw lu waay xam boote ndoomam <laughs> mu ngi noonu de ndax julli moo réy fa yàlla waaw waaw waaw laser gaa yi fa nga war a larguer bomb yi ne ko ci tël bàyyi mu wadd te naan allahu akbar di julli waaw bu boobaa nag yow leer na ne boo jàkkaarloog noon bi nga dóoru jaasi mu fente yow itam mu dóor nga fente te yaa ngi julli na allah akbar yaakaar nga ne loolu dañ naan la tegal salib naan allahu akbar comme comme si ci jàkka ji nga ne woon yow ak waaye yow wala sa néeg xam nga ne kenn waxu la nga jullee na waaw da ngay julli allahu akbar bi wax yi nga man ngay wax ak ni nga mën a def mënoo rukkoo mënoo sujjóot doo rukkoo doo sujjóot waaw <laughs> te boo paree doo fay dara julli <laughs> waaw noo julli fi mu fi mu tollu fa ko borom bi teg dafa rëy <laughs> waaye yàlla yi tanaa aka neexoon ñun doomu jamono ji ñu xam ko waaw ñun daal daanaka moom lañ sàggane moo tax la Seydina Omar ibn al-Khattab waxoon waxoon moo am <laughs> waaw keroog bi ñu ko jamee xoolal moom bi muy jiitee ci jumaa yonent bay saa saam nekk xalifa julli nii Abu Lu'lu al-Majusi daal di koy jam alayhi la'inullahi al-mutataliya waaw di koy jam ba Seydina Abdurrahman ibn Awf agré julli ji ñu yóbbu Seydina Omar yëkkati ko yóbbu ko waaw mu blessé deret ji sotteeku waaw muy xam ak fam nekk sahaaba di ko seet julli jot al-Miswar ibn Makhrama radiyallahu ta'ala anhuma daal di dugg ci moom ne ko yaa amiral mu'minin as-salaa waaw ne ko julli jot na ne neewulaanoo ah, xam nga yooyu instant bi yow mooy ñoom niñ doon xalaate ñun eh, boo ko kupp ku ko defoon dañ naan xoolal kii vraiment sawaay dafa dafa sawaay xoolal xalifa bi wala diw kilifa gi li ko dal mu ngi accident accidenté accident bu metti nekk diggante dund ak dee médecin yi di ko jéema naan lañ koy toppat Seydina Omar loolu woona ah. ci la médecin bi ñëwee benn benn fajkat jox ko meew mu naan ne ko naanal mu naan mu génnaat comme nim naan meew mu ne ko ah yaa amiral mu'minin istawsi mu ne ko ah yow njiitu jullit ñi defal sa testament waaw parce que lii manula yoo wëyan ah. waaw waaw mooy ci jamono jooju la newoon mu ngi mel ni ñu indi ko aux urgences médecin yi di kii julli jot di ñëw ne ko yaa amiral mu'minin muy xëb ak xëb bi as ne ah, ah naam as-salaa waaw julli kay laa hazza fil islaami liman taraka as-salaa amul cër ci l'islam képp ku bàyyi julli amoo cër ci l'islam léegi nag <laughs> l'équation est su suñu doomu jamono ngay dégg ñuy tudd ay nit naan kilifa lañ ci diine te duñu julli ñu ne ñooñu ñu ngi ci diine ji kanam ku leen ci boole ah déet yonent bi alayhi salaatu ñi mu yar te moom moo ko wax yonent saa saa moo ko wax de ne li diggante bi nga xam ne moo nekk suñu digganteeg ñoom mooy as-salaa faman tarakaha faqad kafar waaw barrière bi nekk suñu digganteeg ñoom mooy julli képp ku bàyyi julli weddi nga yàlla yonent bi alayhi salaatu salaam léegi waxam la ñuy jàpp wala waxu Samba wala ma Demba wala ma Paate wala ma Soxna wala ma Nogoy wala ay wala Elisabeth ñun damaa foog ne daa am lu ñu dal ci suñu bopp yi parce que am ay considération ñuy ut wala fi añ ko fekk nit ñuy wax déet waaw waaw dëgg ngay wax waaw walaw kaana murra même bu dee na wax na ci nopp ñu bari loolu mooy dëgg même bu dee weex na ci seen bët yi loolu mooy dëgg waaw laa hazza fi l-islaam liman taraka as-salaah sayyidina Umar ibn al-Khattaab al-Faaruuq alladhii farraqa Allahu bihi bayna al-haqqi wal-baatil waaw ni borom bi jaarale taqale diggante dëgg ak neen waaw mu nekk ci jamono yooyu ne waaw waaw waaw te doon wax man dayya'ahaa falisiwaahaa adya'a julli képp ku doyadal julli lu gën a néew julli ngay gën a doyadal waaw boo seetee jullit ñoo xam ne nee nañ ay jullit lañ waaye ñu nekk des trahir man et des wu woman yu dul jeex seet leen ak nuñ def ak seen julli waaw léegi équation bi nga régler ko léegi nga xam lu tax où d'où provient <laughs> la faille faille bi fan la jóge waaw ndax xaq yi nga yi la sa boroom gàll mbindeef mënu la fexe ba teggil la ko mbindeef ma ngay yaakaar ne moo la ko teggil moom borom bi da ko cee ñett comme la ci ñettee yéen ñépp ci yépp mbindeef mënu teggilu yàlla teg ab jaam moo tax rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ba gaa yi ñëwee naan ko waa Taif di tuub si <laughs> seen tuub si gu neex googu rek te cinéma wi quoi <laughs> ñu ñëw yor seeni doléance ne ñoom bala ñoo dugg ci diini ji yoneen saa salaam on va avec avec yow waaw nan lañ koy defee lépp loo xam ne suñu intérêt la yow yonent bi alay saa salaam nag loolu il faut comprendre quoi loolu il faut nga bàyyee ñu ko par exemple ñu ñëw ne yoneen saa salaam ñun nag xam nga li ñu naan sàngara <laughs> alxamru yoneen saa saam ne waaw mu ne boobu nag moom ñun waa Taif dañ ñu koo xamee suñu toolu raisin yeeg nangam ak i nangam ak nangam oh! yoneen saa salaam léegi nag ni muy demee mooy ñun dinañ dugg pare nañ ngir dugg ci diine ji mais à condition dégg naa ne sa diine ji da ngay xaraamal sàngara waaye ñun ah <laughs> suñu économie daanaka ci la reposé wu mu ngi mel ni nga ñëw c'est le Beaujolais le le Beaujolais <laughs> fii ci ay ville Franche-sur-Saône jëm ci Saône-et-Loire <laughs> en France nga dem ci cha champagne ak le Bordelais. ak ñi nga xamante ne ca Russie ca ña nga xam ne ñooy ca vodka yaak ca anglais ya ca ñoom euh, euh, euh, Campbell les sœurs xawma lee les Campbell ca ca ca sàngara yu foor ya nga ne leen nag gis ngeen lu Bordeaux la gis nga Bordeaux gi nga xam ne daal siiw ci ay ay ay ay ay ay ay toori réseau yoo xam ne ci sàngara si ñu xam ngeen naan yu yu mag yi la ngeen koy exporter fu nekk di indi ay milliards wala ay millions de chiffre d'affaires moom ngeen di bàyyi gars yi nag dañoo ñëwoon ne ko comme que ñun suñu région yi doon la ñu xam ne ñun Taïf dañuy bàyyi ñu dugg ci diine ji mais sàngara moratoire la quoi dina xaraam ci ñëpp ba mu des ñun yeneen saa salaam ne déglu leen mu pare mu ne leen déedéet huwa xaraam ne leen dafa xaraam hiya hiya xaraam dafa xaraam waaw dafa xaraam déedéet loo amul kon loolu jaam du teggil nit lu yàlla xaraamal <laughs> kon eh, gis nga kon julli fi mu yomb fi mu toll léegi nag ñu ne la woon. ñaari julli yi ci ëpp doole muy suba ak takkusaan waa ñaar yooyu li ci ëpp doole waxoon nañ la bundi woon xadis boobu yeneen saa salaam ñaanaloon ña ko tere woon julli takkusaan de da leen a ñaanaloon yal na yàlla feesal seen bàmmeel ak seen xol yi sawara waaw moo tax nit képp ku la teree julli moom loolu nga ko war a ñaanal en tout loolu la ñaanaloon ña ko woon mu julli takkusaan fexe ba te da koo fàtte woon dañoo nekkoon ci lool ba préoccupé wu ba affaire bi jàll ñu koy door a fàttale comme la doon sayyidina wa mawlana Sulayman ala nabiyyina wa alayhi afdalu salatu wassalam comme niñ ko fi waxe woon waaw waaw uridat alayhi bi bi bi bi bi eh, eh, bi nga xam ne ci la ne woon doon eh, toppatoo la nga xamante ne nii mooy nagam gëléem ya waaw id urida alayhi bil ashiyi as-safinatu al jihad waaw fa qala inni hubbal xayri an dikri rabbi hatta tawaarat bil hijaab rudduuha alayhi fatafiqa mashan bis-suqi wal a'naaq allah ca suuratu Saad Seydina Souleymane looloo ko daloon bi muy toppatoo fas yi nga xam ne ñooy fatu fasu jihaad yi waaw di waajal ci la nekk muy jaamu yàlla bu mag loo xam ne lan lay lan nu ko tax a jóg wax nañ ko fan yee li i'laa'i kalimatil ilaah ngir yëkkati kadduk laa ilaha illa allah waaw loolu la doon toppatoo ba fa ba ba ba ba tàkkusaan bi fàddu nag loolu day ñi ciy jànge ci hadis boobu ne ñoom duñ doon julli sàkkusaan julli la bu am solo boo xam ne daa dafa amoon waaw moom la doon wax nag ne ah, man de inni uhibbtu hubbal xayri ndax lim ne woon yiw la waaw muy toppatoo fas yi nga xam ne ñooy fasu jihaad yi waaye ba mu ba mu tax ma fàtte ma dëddaloo dëdd ma fàtte zikru bu mag bi muy julli ah zikru rabbi ba ni nga xam ne hatta tawaarat bil ci xijaab tudd ko moo jant bi lay wax ba ni jant bi di sowe nag di dugg fa nga xam ne mooy eh, lambaayam ya fa nga xam ne fa lay nëbbutoo waaw Allahu akbar kon julli jooju mooy bi ëpp doole moo tax suñu boroom ne xaafizu ala salawaat wattu leen julli yëpp wa salaatil wusta rawatina julli ji nga xam ne mooy ju dugg doomu ji wa qumu lillahi qanitin waaw imaam nag indi bi fii radiyallahu anhu al imaam an-Nawawi hadis boo xamante ne nii day wax ci gravité ginnaaw bi nga xamee ngëneel yi nekk ci julli yi julli juróom yépp rawatina ñaari julli yi rawatina nag nga bàyyi ci benn rawatina tàkkusaan yonent bi alay salaam nag di ñu wan gis nga lu yàlla farataal ba pare def ci ngëneel yu toll nii dangerosité bu nekk ci nit di ko sàggane waaw loolu tax imaam indi fi bi metti ñu àggaar ne ñu ah seeni ngëneel rëy na de waaye <laughs> paaka ñaari boor la de double tranchant waaw dañ koy jëfandikoo da nga koy jël jëfandikoo ko mu jariñ la wala nga sàggane ko mu bojj la daal di lay bukki nga yàqu daldi lay alal looloo fi am de moo tax moo indi hadis bii yeneen saa sax ne man taraka ginnaaw ngëneel yi ñu wax ci jullit eh, eh, suba ak li nga xam ne mooy tàkkusaan mu wax ñu nag gis nga tàkkusaan képp ku ko baax salaatal asri habita amalu moo jëfam ma màbb na c'est annulé c'est nul et non baaxatut waaw te lii wane lii xoola al imaamul Buxaari rahimahullah bi muy indi xadis bi ci buntu biñ la wax sànq baabu man taraka as-salaa dafa indi buntu ci kitaab mawaaqitu as-salaa ba léegi mawaaqitu as-salaa wala kitaabu mawaaqitu as-salaa baabu ismi man faatatuhu al-asr la njëkkandi buntu bàkkaar bu rëyu képp koo xam ne xoole nga ba julli tàkkusaan ricc la mu ne haddathana Abdullah ibn Yusuf muy at-Tinnisi al-Kala'i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 njaatigéem di doomi Umar ji di Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma anna rasulullah mu ne dawal yàlla sallallahu alayhi wasallam qaala nee na alladhi tafuutuhu salatu al-'asri ka annama wutira ahlahu wa maalahu allah mu ne yonent way saa saam nee na ki nga xam ne julli tàkkusaan da koo rëcc kooku mu ngi mel ni koo xam ne dañoo décimé woon ay njabootam ak alalam bi am yépp lañu neenal ci benn seconde muy xool <laughs> waaw waxoon nañ la ko benn misaal waaw yow kër gi ngay door a tabax deg ci ay millions waaw bés bi nga koy sanc lépp luy sa mbokk nga invité ndax big bëgg santaay la yàlla nga ñëw toggal leen lii ay añ yu baax ay mis wi ni hée fàttewoon naa jënd mburu xaar leen ma daw ca boulangerie ba aal ba dugg ci garage bi taal oto bi génn waaw fës yéenee jënd lii ci ay kampa ki ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay niche mburu ay lii ba rek kiloy mbiru sawaay ba mu demee daa dem di ñëwaat fekk kër gi yëpp ñu ko ndekete yoo daa am gaz bu explosé ña fa nekk ñépp di yee kenn dundul te lépp lu am ci mbokk ñu ci biir soxnaam doom ya baay ji yaay ji frère ya ah ñoom ñépp ñoom biir kenn rëccut te alalam yépp amoon yépp fii la ko defoon ci koppar fooram bi noonu lépp lakk ba ñu ko mu ñëw xàmmeetul sax buntu kër gi fekk pompier ya fees tel ca buntu ba de personne ne waaw waaw même ñoom manuñoo dugg lii c'est mort c'est cramé gis nga koog li koy dal gis nga gis nga loolu li saa sam loolu la melale ki nga xam ne benn julli tàkkusaan da ko rëcc allahu akbar ci beneen am na ñu yeneen waaye wa huwa fekk moom mu taxaw ne génn ci biti rek kër gën a boom moom mënatula dugg mu leer ko ay mbokkam ñu ngi lakk ba dee ba jeex te manu ci tus muy xool ak alalam lépp naaw parti en fumée waaw mu ne kooku noonu mu mel kooku loolu ko dal ci rëcc benn julli tàkkusaan loolu mooy misaalam ci ngay xam ne kon ñun vraiment ñun ñun ñun vraiment c'est tët tët tët tët tët tët waaw noonu moo tax paaba waxoon naa la ko ba mu njëkkee dégg lii affaire bi dana wax na juróom ñetti fan nga ni ñaañ ne ko waaw yoneen saa salama ko mu ne way man sama sama sama frère xaw ma moom oustaz la sama lii mu ne ko waa en tout cas lii am hadis yañ ci saxiix yi waaw boo demee saxiix imaamul Buxaari diñ ci fekk hadis bii ñu wax bu imaam Ibn Umar bi muttafaqun alayhi la imaamu Muslim solo na ko ci kitaabu masaajidil al masaajid wa mawaadi'is salaa baabu at-taghliib fi tafwiid fi tafwiid salaatil asr waaw imaamul Buxaari wax nañ la fi ñu ko indi kitaabu mawaaqiitis salaat baabu ismi man faatatul asr waaw rokko saale ko ak hadiisu imaam Burayda bi Burayda bi nga xamante ne moom lañ nekk nii di ko gis muy Burayda ibnul Husayb al aslami radiyallahu ta'ala anhu yonent bi alayhi salaam ne man taraka salaatal asr faqad habita amalu waaw képp koo xam ne bàyyi na bàyyi na julli tàkkusaan ay jëfam yëpp yàqu na mabbu na kon yaakaar naa ne lii nit bi nga xam te ki wax mooy as-sadiqul masduq mooy ki nga xam ne mooy ki dëggu te moom la ñuy dëggal mu yonent bi alayhi salaam léegi yow di nga xam waxam bi jënd ko waxu ay ñu kenn xamul ñoo xamante ne seeni julli wóorul dañuy sàgg ne lépp ci wàllu diine boo leen gisee boo leen de xam sa jàpp gi nga jàppoon yàlla di wàññeeku ci sa xol tellement dañ lay wa boo duggante ñoom xam ne joxuñ benn cër mbiru yàlla digalu yàlla yi tere yàlla yi waaw julli du leen yàqal seen benn programme koor du leen yàqal seen benn programme amul dara lu yàlla yu digal lu leen di yàqal seen benn programme àddina ñu mbubbale ko nag affaire diine naan ñoo nekk ci baatin bi gaay ci surface bi lañ nekk kullu hada qawlu kadib li boroom xilaasu zahab as-saydi haaji malik alayhi ridwanul maliki wax moo ci am loolu yëpp lépp ñuy wax lenn rek la mooy dindil ma nuun bi naan baatil def fa laam muy baatil naan da ne loolu ñoo xam loolu mooy mbuut mi mooy li ci biir mu ne dindil ma nuun bi baatil la mooy neen la seen wax yooyu waaw neen képp moo fi am yonent bi alayhi salaam wax dafa leer de waaw wa ma yantiqu anil hawa la borom bi wax in huwa illaa wahyu yuha ma ne du waxantu yonent bi alayhi lépp lu mu wax man borom bi maa ko garanti maa ko wax la borom bi ñu sant julli moo ñu rek fi moo wax loo ci turu bi ci làmmiñ yonent bi lay saasaam mu jottali képp koo xam ne ne wax képp ku bàyyi julli tàkkusaan kooku ah faqad habita amalu jëfam yëpp màbb na moo tax muta'ammidan mu tay ko parce que nit mën naa bàyyi julli yi du ko tay parce que ngant yi dafa am man na nelaw waaw ki nga xam ne moom jul tàkkusaan dafa weesu julliwu ko ba timis bi dugg parce que comme li daloon yeneen saa salam keroog bi su xandak waaw mooy dañoo nekk da nga préoccupé ci ci benn nekk ci ba sa xel faddu ci julli bi mi koy fàttale ko timis jot na kooku waxuñu la waaw inna allaha tajawaza lii an ummati alxata wan nisyan wa mastukrihu alayhi gis nañ ko ci jotaay gi ñu génn borom bi daal dinay euh, euh, jéggal ngir man pour sama xeet li nga xam ne njuumte la tudd ak fàtte ak li nga xam ne dañ leen tee forcé te amuñ ci choix waaw ki nga xam ne day nelaw kooku ngant la nga muy nelaw yum programmé wul parce que am na yenn ngelaw nelaw yoo xam ne nelawu tayif la waaw du deñ di ko wax waaw ba tëdd jotee tëddoo waaw ngay nuyu blanche yàgg say kaay guddi gi yëpp ngeen koy naan meew mu ngeen def ay mantak yu mel noonu di di waxtaan nekk ci seeni mbiru bopp waaw fajar gi ñu ne six heures la trente yéen ngeen commencé bëgg nelaw cinq heures trente te leer na leen bu ngeen tëddee du ngeen jóg wala ngeen tëdd ñi ci gën a yées du ñu def sax réveil te bu ñu amoon liggéey lundi bi ñu war a liggéey muy samedi soir jëm dimanche dimanche ba jëkkoon dëgg dañuy teg seen réveil parce que dañoo war a xëy kooku day wane ne julli foofu la ko toll mooy fa toll ko fen liggéeyam bee ko pël doole waaw mbir yi jarul spéculation wax bu bare ay nangam ak woote woo déedéet waaw ku nekk say jëf moo lay seede kullu nafsin bima kasabat rahina la borom bi tabaaraka wa taala wax kon bàyyi nañ bàyyi caaxaan wala nga régler loo xam ne yow yaa ko tey ndax boo bëggoon a liggéey waroon a liggéey wala am rendez-vous jàpp six heures du matin doo tëdd heure boobu di nga di nga teel a tëdd képp kenn ku nekk ci kër gi nga ne ko nag ma waaw waaw def réveil bari ndax loolu moo la pël doole julli nag ah, waaw amul benn poids ci xolu ñu bari wal iyaadu billah a'aadana allah min al xusraan yal nañu borom bi musal ci ak pertange ndax loolu mooy pertange boo xam ne laa fawqaha pertange amul lu ko féete kaw ci pertange ak toskare waaw amut kon nelaw fàtte nelaw ak xëm nit koo xam ne lu fa xëm waaw kooku bu dee daa xëm ba julli ji weesu tàkkusaan weesu ko waxuñu ko am na ngànt ki nga xam ne al junun moo ak ndox moo ko dugg wala saddum jinne jamono jooju mu àndul ak sa sangoom wala mu nekk koo xam ne sa fi kii la mooy moo euh, ki nga xam ne mbir yi day ñëw ko dem moom day euh, euh, mooy li ko dal léeg-léeg day ñëw ay période d'absence waaw du xamati ci lu mu nekk waaw li wolof yi naan boroom rab feebar euh, euh, wérul jinne yaa jël congé yu mel noonu wala muy feebar boo xam ne du sax feebaru ay rab ak yooyu ah, du ci dara waaye mooy xel mi la léeg-léeg affaire bi da koy daaneel du yëg dara ci leneen lay nekk après nag mu mu normalaat jamono jooju bu ko dalee kooku am na ngànt kooku waxuñu ko moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci riwaaya Imam Ahmad bi mu dolli ci man taraka ah salaatal asri muta'ammidan ñii ñëpp kenn tayu ko ci waaw boo génnee ñi lii nag mooy ngànt yi nga xam ne ñoo am ci diine yow bu dee ñii xare sànq wax nañ la ko ci toolu xare la yonent la suñu borom ne fa in xiftum fa rijaalan aw rukbaanan bu ngeen nekkee période sécurité flèche yi taw bomb yi tël tël ñu leen di bombarder même boobu nu ngeen julli waaw ngeen nekk di julli waaw moo xam salaatul xaw fi ngeen di def bu dee ne man ngeen a boo période boo xam ne man ngeen ci jiite am ku jiite ñenn ñi ñenn ñi faire face jàkkaarloog noonu yi ngeen def noon bu dee mënu la nekk ñu wax ngeen def li ñu waxoon sànq li aay bi wax bu dee ñooñu la borom bi mayul benn ngànt yow man nga toog naan boo man xanatu c'est ko sama liggéey bi wala heure boobu j'ai des commandes à régler voilà les clients m'attendent voilà il faut finir les ñu fi caaxaan yooyu